kon muy alxaaris ibnu awf ibnu abi xaarisa ibnul murri noonu la tuddoon alxaaris di doomi ku ñuy wax awf awf di doomi abi xaarisa abi xaarisa di doomu ku ñuy wax al yi moom nag dañ koy wax rekk alxaaris ibn awf almurri dañ koy wax noonu moo tax noonu tamit siiwe na ci moom nag dafa bokkoon moom mi ci le grands cavaliers wu avant l'islam di ñëw ak bi l'islam ñëwee bokkoon na ci cavalier arab yu siiw yi euh, moom bu siiwe woon la tamit ci ayaamul arab ayaamul arab muy xare yooyu doon xew ci biir arab yi seen xare yooyu seen biir loolu la ñuy wax ay ayaamul arab du bésu arab yi noonu rek ni koy comme nga ñëw di tekki ni les jours des arabes non mooy xare yi niñ ci jublu xare yi lañ ci jublu ah, moo taxit am na koo xam ne yoraloon na ko mooy niñ doon def rek boo leen rayalee nit foo jaar ñu rey la walla boo joxewul diya buñ nanguwul foo jaar ñu la ci seen yooyu nga xam ne ay razia la doon doon tooñante la doon doon ah waaye de moom ba <coughs> ba mu duggee ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana dafa neenal loolu ne léegi loolu amatul mooy ay nekk fi di fayu comme lam waxoon ca fatxu Makka commencé bosam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkam boo xam ne ci surtout ba Abdul Muttalib yi mu ne kooku la njëkk neenal <clears throat> deret yi nga xam ne ndax dafa demoon ci dañ ko yóbbuwoon fenn ñu daal di fay rey benn seen benn doom léegi ñoom ñu bëgg a jël revanche yonent bi alayhi salaatu salaam ne loolu du fi am loolu ca jaahiliya la woon c'est fini loolu yépp dimaa'ul jaahiliya yépp teg naa ci sama tànk léegi ay mbokk ngeen ay jullit ngeen c'est fini loolu ba ngeen koy def kenn gëmul woon ci yéen léegi lii am na doxante leen li nga xam ne mooy jàmm ca fatxu Makka loolu la waxoon moom mi it la ko yonent bi alayhi salaatu salaam ah, moom mii nag ci ponkali waa Ghatafan yi la bokkoon di tribu beneen grande tribu ci arab yi foofu muy tribu bu mag ci arab yi nga xamante ne euh, keroog ci al ahzaab bi leen Huyay ibn Akhtab convaincre bokkoon na ci ponkal yi nga xamante ne nii ñoom ñoo jóge woon foofu nangu indi seeni ñoñ ngir ñu ñëw daldi xare ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante ne nii ci la kon xisaar gi di siège bi daal di réew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni comme niñ ko gi comme ni ko imaam ibn isxaaq jële woon ci imaam az-Zuhri rahmatullah aley à travers Aasim ibn Umar ibn Qataada ak koo xam ne nee du ko tuumaal mi ñu jële ci seydina Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihaab az-Zuhri rahmatullahi aleyhi yónnee ci Uyayna ibn Hisn ibn Xudayfa ibn Badr ak alxaaris ibn Awf ibn abi xaarisa almurri mu ne wahuma qaida Ghatafan ñoom ñoo newoon les ñoo newoon jiitu les généraux de Ghatafan ñoo leen jiitoon ñoo jiitoon Ghatafan waaye lam leen proposé woon ci mu jox leen un tiers euh, récolte waa Médina te ñoom ñu dëpp ñu dellu fa ñu jóge woon bàyyi fi Quraysh wàññil leen tuuti ci pression bi waa lansaar yi laa nanguwuñu ko woon ñoom Sa'd ibn Mu'az ak Sa'd ibn Ubaada ah, moom nag ah, di eh, Al-Harith ibn bi nga xam ne ci la tuub mooy jamono juy tuubuloon après bi mu tuubee wax naa la sànq yonent bi alei satu salaam bon après seen yu jaahiliya yooyu da koo teg ci suuf seen yooyu doon dox ci mbañante yeeg seen xare yeeg deret yañ ci tuuroo nag ña leen ci yoree lak yu mel noonu da koo teg ci suuf ah, bi ma xam ne nag ci la tuub dafa ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee ma koo xam ne Euh, mooy woote ci sa diine ji am na buñ demee Ghatafan mu yónnee moom muy woote comme ci sa diine ji ndax fa ana jaar man maa ki nga xam ne maa koy maa yor kiiwam mm. euh, maay assurer que ne kenn du ko def dara maay nekk tuteuram foofu ci sama suufu mbalaanum kiiraay lay ne nee na mu yónnee ko kenn ci waa lansaar yi waaye ba mu demee foofule famille wu alxaaris ibn Awf ci boppam daldi rey ansaar yi boobale daldi rey ki nga xam ne mooy ansaar yi boobu yonent bi aleyhi salaatu salaam yónnee ànd ak mu ànd ak alxaaris ibn Awf amaana ñoom li tax ñu rey ko mooy dañoo mer ci le fait que moom mu tuub ñuy wax mu indi leen kenn koo xam ne ngir mu woo leen ñu daal di rey kooku ah, ba Seydina Hassan ibn Thabit daal di ciy doon def benn vers doon ci wax daal trahison boobu xew ah que ne de bu ngeen de képp koo xamante ne nii mooy moom malaanum kiiraay bi muy muur nit ñi ba ñëw foofu bañ man faa ñëw da koy wor de ah, nangeen xam ne seydina muhammad moom radiyallahu ah, alayhi salaatu wassalaam moom du koy wor léegi nag alxaaris bi mu déggee lool mooy dafa gis ne il est visé par seydina hassan ibn thabit moom defu ci dara mooy koo xamante ne say mbokk def moom du ci lenn waaye mu jàpp ne xam nga Seydina Hassan waxu ko yow la <laughs> waaye bon dafa jàpp ne il est visé mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag daldi vraiment ricc bu baax li nga xam ne moo dal ansaar yi bii nga xam ne moom de lu baax rekk la ci gisoon bam naan na ko na ko na ànd ak moom mu dem woowu waa dë waa waa waa Ghatafan Ah, mu wane ak njéggaloom lool ak désolation wam ak li nga xamante ne nii moo xew ci faat giñ ko rey ba pare nag mu ne ko man maa ngi ñëw nag yow naa Muhammad di làqu ci sa ginnaaw ci nañu Hassan ibn Thabit ndax kat yi muy wax nii comme si man maa ko rey alors que samay mbokk la man manuma ci dara yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy nangul loolee loolu az-Zubayr ibn Bakkaar moom moo ko solo raxmatullaahi aleyhi moom mii nag dañuy nettali naan eh, eh, këne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Euh, daldi woon euh, bëgg doon labat doomam ci moom benn doomam bu jigéen ah mu ne bon mooy bëggu ko woon a may ab nettali la bu ñuy nettali ah ndax wér na nag loolu dese na maa leer dese na maa leer ndax nettali bi ah, wér naam wérul dina yonent bi aleyhi salaatu dafa dafa doon labat doomam moom mii euh, léegi wo moom bëggu koo may quoi mu ne mu ne mu ne dafa am benn kii quoi dafa am benn feebar dafa am benn feebar léegi te loolu mooy lan mooy feebaru pou la mooy genre po mooy feebar yi dal yaram yi deru deru doomu aadama nga xamante ne nii euh, day day day niroog genre ngaana gu lay dal après ak ngaana léegi moom mun a yonent mi alei salaatu salaam looloo dal sama sama doom jooju du jigéen joojee pour ngantal <laughs> léegi mu yeneen mu dem fekk fekk fekk euh, mu am la mu am mm, la mu ne moom la moo ko dal ca saa ba mu demee fekk loolu daal di koy dal te ba mu fay jóge daana daana ko moom loolu xamewuñ ko ko woon moom ndaw soo sële euh, imaam al-Waaqidi nag daal dinay solo ba léegi ci xabaari al-Haaris ibn Awf ibn abi xaarisa ibnul murri ci riwaaya yoo xam ne wéruñu imaam ibn saad moo ko solo ci at-tabaqaat jële ko ci sëriñam di al-Waaqidi mu ne waa délégation wu jamono yi délégation yi ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne délégation di tuub seek yooyu léeg nag du ñoom ñépp doon tuub léeg-léeg ñu du ñoom ñépp doon comme ni ñoom Musaylima al-Kaddaab ni mu xewe woon ci moom it waaye yooyu dinañ ci ñëw jamono yu wufuud yi yooyu dinañ ci ñëw insha allah buñ ci àggee waa Banu Murra treize personnes daal di ñëw ci ñoom ci leen jiitoo woon nekkoon al-Haaris ibn mu ne mooy bi yonent bi yu salaatu wasalaam jógee fi nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk ñu daldi wàcc foofule ca Medina ci seeni ñoo xam ne am nañu ay mbokkaale ak mbokk gu dox seen diggante ñu daldi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekk ko ci jàkk ji alxaaris ibn fu ne ko yow ndaw yàlla li ñun kat say ñoñ lañu say famille lañu ndax ñun ci lu ay ibn Ghalib lañ bokk mooy suñu maam euh, ba ni bi di doxe seen diggante ñoom nettali yoo yële moom seydina alxaaris ibn Awf ibn xaarisa ibn abi xaarisa ibnul Murri kon loolu lañ am ci xabaaram radiyallahu taala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu